asalaamaaleykum groupe soppe da baax mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare xam ngeen ne seen rubrique ndénkaane ñi siy ànd aljum bu jot ak ki nga xam ne mooy oustaz El Hadj mbokk yi ñi ànd déglu ki nga xam ne mooy oustaz El Hadj Niang lan la ñuy indil tey si aljuma gi nii seen rubrique ndénkaane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 di ñaan suñu boroom subxanahu wa taala mu boole ñu defal jàmm ñu ngi ñëwaat ngir àndil leen beneen xadis ñu fas yéene ko waxtaane fii ci biir kër gi xadis bi nag saxaaba bu ñuy wax Abdullahi ibnu Omar mu ko jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an Abdullahi ibnu Omar radiallahu anhuma qaala axada rasulullahi sallallahu alayhi wa bi man kibaya fa qaala kun fi duniyaa ka annaka xaribun aw xaabiru sabil Abdullah ibn Omar nee na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ma masa dénk ay dénkaane li ma dénkoon nag mooy yow Abdallah na nga nekk fii ci àdduna waaye nag nga jàppee ko dangaa nekk dëkk jaamur eh, ki nga xamante ni tukki na nekk dëkk jaamur ni muy defee xelam ci delluwaat dëkkam noonu rek la war a jàppee àdduna kon jàppal ne àdduna bii nga nekk dëkk jaambur la sa dëkk mooy yowmal xiyaam ni ngay bàyyee xel ci sa dëkk noonu it nga war a bàyyee xel ci yowmal xiyaam ba loolu loolay waral nga mën a liggéey loo xamante ni ëllëg dina la jariñ ci kanamu suñu boroom subxanahu wa ta'ala mu ne ko wala sax boo nekkee ci àdduna bii da mel ni rek dangay romb dëkk dem beneen dëkk. diggante bi nim gàttee na nga jàpp loolu mooy àdduna moo tax mbokk yi dañuy gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lii nga xamante ne moom lañ jàngal ci xadis bi moo doon jikkoom moom la daan jëfe dafa jëloon àdduna teg ko ginnaaw daal di jël lépp li nga xamante ne rek moom la am jox ko suñu boroom subxanahu wa taala ba moo waral daawul tëdd fu nooy daawul lekk lu neex. seen yaay Aïsa nee na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg daan na ñëw laaj ma ba xam ndékki am na ma ne ko ndékki amu fi Aïsa daan nañ toog ñaari weer yoo xamante ni cin du tàkk ci kër gi waaye lépp rek yenent muñ ko xam ne àdduna kër gu gàtt la lépp ay jeex te àdduna bii li am solo rek mooy dafay kër goo xamante ni ci lañuy préparé ci ne yow ma la am Omar ibnul Xattaab mas nay ñëw ci kër yenent bi bi mu ñëwee gis yenent bi tëdd ci lal boo xamante ni ñagas na bu jugee sax yaram bi dafay tërgën Omar di jooy ci loolu yenent bi laaj ko lan ngay jooy mu ne ko yenent bi dama xam ne fii nga tëdd nim ñagasee te yow yaay gën ji mbindéef sallallahu alayhi wa sallam ndax dañ la utal lal boo xamante ni moo gën a nooy nga mën cee tëdd yenent bi daal di siggi xool Omar ibnul Xattaab ne moo Omar lu ma booleeg àdduna man day li ma jàppee àdduna mooy euh, waa ji nga xamante ni dafay tukki dem ba ci àll bi naaj bi tàng na mu wàcc ci taatu garab ngir kerlu diir ba nga xamante ni moom lay kerlu ci garab ga loolu rekk laa jàppee àdduna damay toog ci garab gi ab diir daal di bàyyi ker bi continué dem kon nag mbokk yi ker gi mooy àdduna waaye nag fa ngay jëm mooy yomal xiyaam kon kenn ku ci nekk war na ko bàyyi xel moo tax Omar daan na wax ida am sayta wala tantaziri sabaax wa ida asbaxta wala tantaziri masaa saay boo gontoo bul jàpp ne danga xëy waaye saay boo xëyee tamit bul jàpp ne danga gont kon nag li lañ bëggoon andi mbokk yi waxtaane ko fii ci biir kër gi ñu xam ne kon àddunaa ngi noonu kër la boo xamante ne dafay waraate suñu boroom wax ñu ko ci alquran ne wala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billaahi la xuruur waaye waaye ngeen góorgóorlu ba àdduna bañ leen a wor ndax àdduna gàtt na du kër képp koo xamante ne danga jàppee àdduna kër day yaa ngi def loo xamante ne day ëllëg mën nga koo rëcc sa kanamu suñu borom subhanahu wa taala kon mbokk yi dañ teg fii suñu baaraam beneen yoon ñu ñëw ak yéen ci beneen ak xadiis asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw oustaz li nga indiwaat tey am na solo kon mbokk yi yaakaar naa ne déglu ngeen bu baax a baax li nga xam ne loolu la oustaz indi tey nañu bay xel bu baax a baax ci loolu àdduna yàggul comme ni mu ko waxee nit ñëpp xam nañ bu baax a baax ndaxte suñu maam yi suñu yonente yi kenn du suuf ñëpp dem nañ te am nañ yaakaar ëllëg ci yow mal xayaam lu am la kon ku nekk kuy dund ci suuf na xalaat yow mal xayaam moo tax muy saxoo ji def lu baax bu fekkente ne yaa ngi xalaat ëllëg dinga def lu baax waxuma la sax ne pour xalaat yow mal xayaam waaye nit tayam rek bu soraalee ëllëgam dina tax mu def lu baax ndax di nga nekk ndaw def jëf ju bon dëkkee def def lu bon waaye li lay siy jàppale mooy àdduna boo ci nekkee defal lu baax ndaxte lu bon loolu nga def ëllëg da lay topp boo nekkee mag foo mënoo taxaw fenn wax loo wax nit ñi weddi la na nga nekk ndaw di sóoraale bak ëllëg kon lu rek tax na war ñi bàyyi xel ne war nañoo sóoraale yowmal xiyaam ndax àdduna bii duñ fi yem am na njeextal mooy yowmal xiyaam te su boobaa képp jaam lépp lu mu def fii dina ko fay fale ëllëg kon nit ñi nañu ànd sóoraale suñu ëllëg soo bëggee sa ëllëg baax da ngay defar sa tey mag ñi dañuy wax ne kaala ci ndigg lay commencé daal dem ci bopp waaye kenn du commencé kaala ci bopp mooy ci ndigg déedéet soo nekkee ndaw loo mënu woon def boo nekkee mag doo ko def kon nañu jéem a topp yàlla te bàyyi xel ne yow mal xeyam dina am mbokk yi oustaz ñu lay sant bu baax di la gërëm di wax nit ñi ñoom it ñi bàyyi xel ci loolu bu baax a baax xanaa rek di wax ne ñaan bi nga xam ne war nga ñu koo jox ñu ngi lay déglu ban ñaan lay doon. Euh, bi ñuy faral di wax ginnaaw euh, nodd muy allahuma rabba hadihi daawati taama wa salaati alxaaima aati saydana muhammadin alwasilata walfadila wa baathu allahuma almahaama almahmud allazi waatta yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xamante ni saay soo déggee nodd yaa ngi koy wax ëllëg yowmal xiyaam ñi may ram man yenent bi ci ngay bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah في jërëjëf sa ndénkaane yegsi na ñi ngi ñaan mbokk yi daal ñi saxoo di def li nga xam ne moo fi jaar saa su ne ndax ustaas yi li ñuy dénk am na solo trop addis bàngook ñaan ngaa ngoog kon mbokk yi ñu ngi leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ak seen beneen ustaas ak beneen numéro ndénkaane